baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci suuratu nuur laata ñuy tàmbale mooy alaaya biñ gisoon fii buyuutin adina allahu an turfaca wa yudkara fiiha smuhu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walasal muy laayaab fanweer bi ak juróom benn walaa mu ne woon fii buyuutin am na ci ay néeg muy néegu borom bi tabaaraka wa taala adina borom bi moo joxe ndigal an turfa ñu koy yëkkati voilà ñu koy yëkkati dafa mel ni waxuma woon lool ñuy yëkkati rek laa waxoon mooy ñuy yëkkati néeg yoo yële di leen tabax nga xamante ne nii moo tax suñu borom digge ci digge yu rëy le ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni mu siiwe ci xadiisu mawlaana Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahim rahmaan muy wax na yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na képp ku tabaxal borom bi tabaaraka wa taala jàkka borom bi dina la tabaxal néeg boo xamante ne nii mooy aljana boo xamante ne nii nag mooy gën fuuf yow li nga fa def te lool waxuñu rek nit ku nekk moom mu tabax jàkka moom kese déedéet waaye wax ji mooy mu participer ci même bu dee ab dërëm la ci joxe loolu le mokk ko defar ñoo yem walillahi alhamdu wal minna moo tax borom bee joxe ndigal ñuy taxawal jàkke yi te mu bañ a nekk loo xam ne rek ngir puukarewu la kom li mawlaana anas ibn malik radiyallahu anhu waxoon ne gaa yi mooy comme ni ko al imam al buxaari yu rahmatullahi alayhi indee ci saxiix bi ta'liqan mu ne Seydina Anas dane gaa yi ay jamono dina ñëw yoo xamante ne nit ñi dañuy puukare woo jàkka yi te duñu ko dundal mawlaana ibn abbas daal di wax radiyallahu anhuma ne wat naa ci yàlla ne dinañu ko taaral di ci puukarewu comme ni nga xamante ne nii noonu la yahuud yi ak nasaraan yi doon puukarewoo ci seen jàkka yeeg seen seen seen bian yi boog seen temple seen monastères yi ak li nga xamante ne mooy seen églises yi ak seen seen églises yi chrétiens yi ak yi nga xam ne synagogue yi nga xamante ne mooy yu yahuud yi de kon loolu lu ama am solo la kon nag affaire baa ngi noonu le am na beneen boo xam ne lañ bëggoon a ñëw mooy mooy bi muy wax ne amul kenn ku nekk mooy min dabbatin yoo xam ne day dëkkat lu dul ne borom bi moom xam na kullun qad alima salaatahu wa tasbiha waaw borom bi xam na képp ku nekk ci ñoom nan lay jullee ci moom nan lay jokkook moom di ko di ko sàbbal loolu benn firi la woon boo xam ne boobu kese lañ waxoon am na beneen kullun ku nekk ci ñoom qad alima moom daal dinay xam mooy dabba yoo yële moom ci boppam moom xam na nan lay nan lay sàbbaale borom bi tabaraka wa taala nan lay julleeg moom loolu mooy wane ne kon ku nekk ni ngay sàbbaale day wuute selon rek li ñu doon ay njaay àll lañu wala yooyu picc lañu walla ni nga xamante ne mooy ne ay gàtt lañu ku nekk rek ak nang koy defee ak leneen loo xam ne sax luy yëngoog lu dul yëngu la kon walillahi alhamdu wal minna buñ ñëwee fi nga xamante ne moom la yemoon suñu boroom kon di wax ji taalaaya bi nga xamante ne nii mooy juróom fukk bi walla juróom fukk bi ak juróom ñett mu ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal laziina aamanuu liyasta'dinkumul laziina malakat aymaanukum wallaziina lam yablughul huluma minkum salaasa marraat salaasa marraat min qabli salaatil fajr wa hiina tada'uuna thiyaabakum minaz zahiira wa min ba'di salaatil ishaa salaasu awraatin lakum laysa alaykum walaa alayhim junaahun ba'dahunna tawaafuuna alaykum ba'dukum ala ba'd kadhalika yubayyinu allahu lakumul aayaati wallahu alimun hakim kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bii mu ne ginnaaw bi mu ne bul yaakaar ne laa taxsabanna alladina kafaru bul yaakaar mukk yow jullit bi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi bul yaakaar ne ga jaay weddi yàlla mu'jizina lottal nañ borom di fii ci kaw suuf nu mu leer dina leen mbugal fii ta wama waahum seenu mujj la naaru mooy safara wa bi sa bi saaka ñaaw almasiiru mu jóga léegi nag mu ñëwaat fii di duggaat ci laaya ya nga xam ne moom la waxoon ca tàmbali njaal beenub saar bi ne da koo leeral ne suuratu nanzalnaa saar la boo xam ne dañ koo wàcce daal di koy leeral mooy li ñu nekk ngir ngeen koy jëfe la'allahum tadhakkaru tadhakkarun ngeen di fàttaleku tey waaru ci li nga xam ne moom la leen borom bi wax fii ngeen koy doxe am na yu bari yu ñu ci gisoon muy ñëwaan nag ci laaya yooyu nga xam ne boroom bi daa bëgg ñu koy doxe ngir bu ñu bëggee bi am nuur mu ñuy defaral leer mooy nag yii moom ku sa ku sàmmontool yi nga xamante ni moom la wax fii de toute façon am leer kanta képp koo xam ne day woote ak leer di woote ne moo sell moo moo moo àgg ay maqaamaaki darajaat yu kawe nga gis ko moom gis nga li nekk ci saar bii rawatina ko ak alquran mu nekk koo xam ne daanaka ndigalu borom bi da koy moy si yamaa ni mu ko neexe mooy du du ak njuumte de moo koy tay xam ne lii la borom bi wax mu mooy ko ba pare nekk ci tereem yi kooku moom na la leer ne li mu naan leer du dara lu dul shaytaane moo ko war waaye kooku amul dara ndax borom bi ki muy defal leer wa man lam yaj'alillahu lahu nuura fama lahu min nuur képp koo xam ne borom bi defalu ko leer na leer ne du am leer ta leer gi wax nañu ko fii ni ñu koy doxe la'allakum tadhakkaruna comme mbir maa ngi noonu kon muy ñëw nag ci àtte yi mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal li yasta'zinkum na leen mooy ndigal la na leen di laaj ndigal mooy di yëglu alladina ñi nga xam ne malakat aymaanukum moom la seen ndejoor yi moom muy seen jaam yi xam nga gisoon nañ ci laaya ya nga xamante ne nii moo jiitu woon te doon wax ci nga xamante ne nii mooy nit ñi nañuy yëglu loolu noonu leeroon na loolu nga xam ne dafa leeroon pour ñépp ñépp la woon léegi nag muy ñëw nag di wax ñoo xamante ne nii ñoom mën nañ ne waa ñoom est-ce que ci mbir mi lañ bokk wala déet mooy ñi nga xamante ne nii mooy mooy jeunes yi nga xam ne ak jaam yi nga xam ne jamono yi jaam di am surtout jamono yooyu nga xam ne nit ki da doon am ay jaam ndaw si da doon am ay jaam ku góor ki it am ay jaam mais ñoom ñooñu bu ñuy dugg ci seen sang yooyu est ce que dañoo war a yëglu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko borom bi leerale woon ci laay yi nga xam ne moom lañ gisoon waxoon ko ñépp li nga xam ne noonu la ñu waroon a leerloo waaye bu ñuy dugg nga xam ne dañuy def istizaan daal di yëglu te waxoon nañ ci àtte yoo yële nan nga koy defee ak yooyu walillahi alhamdu wal minna léegi nag muy ñëw di wax ak xale yi nga xamante ne nii ñoom mataguñu majeur mooy tollaguñu fu ñuy génte ñooñu noonu est ce que ñoom fu ñu leen di toog di jëf ñooñu est ce que ñoom ci bëri lañ bokkoon mooy ne ndax foofu moom ñu mag ñi al baaligiina al ahraar ñi nga xam ne dañoo nekk ñoo xam ne ñu mage lañ ba pare nekk ñoo xam ne dañoo sange dañoo nekk ñu libre du ñu ay jaam ñu moom dañoo war di yëglu saa su ne bu ñuy dugg ci néeg wala këru jàmbur dañoo war a yëglu waxoon nañ la même bu dee ne dañoo nekk seen këru frère la wala seen mag wala yooyu wala seen bàyyi dañoo war a yëglu léegi nag ñii ñoo ci desoon mooy jaam yeeg ñi lay liggéeyal booy yi nga yor ak ñi nga xamante ne ay mbindaan ak yu mel noonu du la liggéeyal nga xam ne ñoom nekk kër gi dafa bari waaye est ce saabu ñooñu dugg sa néeg yow seen sang yow mi nga xam ne yaay seen patron yow yaa leen di liggéeyal est ce que dañoo waral digal wala déet borom bi tabaraka wa taala di leeral nag mbir moomale mu ne kon yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi gëm dëggal li yasta'dinkum waa ñoom itam nañu leen di laaj ndigal alladina ñi nga xam ne malakat aymaanukum moom la seen dejoor yi moom muy seen jaam yi walladina ak ñi nga xam ne lool mooy jaam yi walladina ak ñi nga xamante ne nii lam yablughul huluma ñoom moom agguñ fi nga xam ne fi la ñuy gise mbaax bu dee jigéen wala fu ñuy génte bu dee góor mooy daal fu ñuy nekk majeur fu ñu leen di togge jëf ñooy xale yi minkum te bokk ci yéen mooy daa wax jaam yi wax ñi nga xam ne du ñuy jaam waaye nag ñooy majeuruñu àgguñu foo xam ne fi lañ leen di togge jëf waaye du ñu ay jaam mu ne muy xale yi ñoo ñële mu ne ñoom ñooñu nañ leen di laaj ndigal kañ salaasa awraati salaasa marraati ne ñetti yoon yii moom dafa seddale ko ci ñoom mooy ne ñetti yii moom la moom ñoom dañ koy laaj lii nag concerné wul ña nga xam ne moom lañ doon wax ca kaw ñooñu moom nga xam ne saa su ne dañoo war a laaj digal bu ñuy dugg si loolu moom dafa leer ñii nag ñi muy wax mooy ñi nga xam ne mooy ne comme que dañuy nekk ci kër gi lu bari di fi liggéeyal sang bi wala borom kër gi wala ki nga xamante ne nii sax seen doo seen xale bi la waaye day dugg seen lu bari ñooñu nag dañ leen ne ñett yii moom nañu ko respecté ñoom di ko nekk ñoo xamante ne nii dañu koy dañuy eh, dañu koy respecté ngir bu ñuy dugg di yëglu mooy lan mu ne salaasa marraat ñetti yoon ñetti yi moom min qabli bi ci njëkk mu koy leeral min qabli laata salaatil fajri mooy balaa jullit fajara jot loolu xale buy dugg néeg yaayam wala néeg baayam wala néeg koo xamante ne mag la ci kër gi ak koo xam ne jaam temps yi jaam bi am buy dugg ci seen néeg yi kooku dafa war a yëglu ba ñu ne ko dugg sil mooy bu dee fu ñuy fëgg mu fëgg wala mu nuyoo assalaamu aleykum est ce que mën naa dugg comme ni ñu ko gise woon yooyu bañ ne ko dugg sil voilà mooy yéen waxoon foofooy am buñ nee ko dellul ci saase day delluwaat te du ñëw rek bu bu nuyoo ñetti yoon kenn faalewu ko kenn déggul kenn wax ko dara du dugg day day dëpp demaat kon loolu la mu ne kon bu njëkk baa ngoog min qabli laata salaatil fajri laata ñuy julli fajar waxiina deuxième bi ñaareel bi tadauna bi nga xamante ne nii ci ngeen di teg siyabakum min adh mugira mooy heure sieste mooy heure bi nga xamante ne nii ci la jant bi àgg ci fi nga xam ne mooy zénith ci njolloor ba daal di jeng nga xam ne mooy heure tisbaar ak yooyu nga xam ne nit ñi buñ dañ doon dañu doon sieste mu ne boobu ngeen xam ne ci ngeen di teg seen yére yi ndax bu ñuy sieste nit ñi dañuy dootuñu sol yére yoo xam ne yére yu ñuy génne wala yére yi ñuy toog seen salon yi di xaar seen seen invité yi ñi nga xam ne ñoo koy ñëw dañuy sol yére yu woyof yoo xam ne amaana ñoom loo bëggoon nañ loo xam ne bëgguñoon ko ko gis ci ñoom mën naa feeñ mu ne kon loolu la am na ñoo xam ne sax bu ñuy sieste dañuy dañuy summeeku daal di tëdd ngir noppale ko mu ne nag heure boobu tamit nit ki mooy xale yi ak ñi nga xamante ne ñooñ amuñu droit mooy nañuy leen di laaj ndigal bala ñoo dugg ci seen biir beneen mooy ñaareel bi mu ne wamin bandi salaatil isha beneen bi nga xamante ne nii mooy bu mujj bi di ñetteel bi mooy ginnaaw li nga xamante ne nii mooy julli gee bu ñu jullee géey ba pare ñoom itam amatuñu droit ñëw rek ne daraaj saraax ci biir néeg bi saa ñu yëglu de dañuy yëglu ba pare pare bañ wax leen ñu door a dugg mu ne salaasu awratin lakum ndax ñetti yi ñetti seen bërëbu yoo xam ne seen awra yi da cee woyof mooy man ngeen cee nekk seen néeg yi saa ngeen di solu solu yu diis wala sax ñeen ña ñëw summeeku tëdd ngir nelaw loolu mooy salaasu awratin ci ñetti yi mu dugg mu tudd mu ne laysa aleykum nekkul ci yéen wala alayhim ne tamit nekkul ci ñoom jaam yooyu ak xale yooyu la junaaxun benn problème benn ngaañ ba'dahun na ginnaaw ñett yi mooy bu boobaa mën nañuy dugg ndax ñoom dañ leen a woyofal àtte bi ndax dañuy soxla seen seen sang ak seen yaa yeeg seen bàyyi yu bari di mën a ñëw ci ñoom tawaafuuna aleykum ñuy daal di baagante ci yéen ba'dukum lenn li ala ba'din ci leneen li kadhalika na ko noonu yubayyinu Allahu lakumul aayaati la leen borom bi di leerale laayaan yi